baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim yaa ayuha alladina aamanuu laa tattaxidu alkaafiriina awliyaa min duuni almu'miniin aturiiduuna an tajcaluu lillahi calaykum sultaanan mubiina suñu boroom azza wajal doo ci laayab téeméer ba ak ñeent fukk ak ñeent ñu ne yaa ayyuha alladina amanu i ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tattaxidu ngal la waaye maa ngi leen di xaramal ngeen di jàppe <clears throat> alkaafiriina yéefér yi awliyaa def leen ay parandoo ki alliés min mu'miniin wóllif ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi aturiduuna mbox yéen def loolu ba ngeen koy def ndax da ngeen a namm an tajaalu ndax kii def loolu ndax daa namm yéen da ngeen a namm boog ante tajaalu ngeen def lillaahi ñeel borom bi tabaaraka wa taala aleykum ci seen kaw sultaanan aw lay mubiina bu leer a leer boo xam ne moom ci la leen di mbugale mooy ne moom leer naa leer a leer ci seenu nifaaq ndax loolu ak na loolu ci branche la ci naafiq yi ci ci nifaaq ci naafiq mooy nga ñëw daw ba yow ñi nga xam ne ñooy yéefee ñoo la gënal te ñoom seen alliance moo la a li nga xam ne mooy alliance ak néngoo li nga xam ne mooy say mbokki jullit mu ne illal mu ne innal munaafiqiina yëg nag gis ngeen naafiq yi ah na ngeen moytu de bés bu ngeen yoree jikko jii lii ma leen di tere ku koy def mooy jikkoy naafiq la yor bés bu ci tuubul borom bi daal di koy delloosi nangu tuubam na xam ne ci ñoom comme li mu waxe ñoom lay boole fii ci jahannama inna allaha jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fii jahannama jaami'a waxoon na ca laaya bañ gisoon ca laaya téeméer ba ñeent fukk ba kene borom bi tabaaraka wa taala de dina dajale naafiq yi ca jahannama sawara jamian mbooleem seen léegi nag mu ne munaafiquuna yoo yële innal munaafiqiina dëgg dëgg naafiq yi xam man fan mooy seen dëkkuwaay ëllëg fan mooy seen wàccuwaay fi darkil asfali minan naar mooy fa nga xam ne mooy kaaw ba gën suufe fa gën a suufe fa nga xam ne mooy safara mooy bu doon aw cin la man nañ ne fay xooñ moo tax foofu mooy fi gën metti ndax safara fu la gën féete suuf moo gën a metti te loolu gisoon nañ ko nag ci façon yi nga xam ne safara yi ban moo ci jahannam ba ci fii nga xamante ne nii mooy mooy li nga xamante ne nii mooy haawiya ak yi nga xamante ne foofee la naafiq yi di nekk nga xamante ne nii ñoom ñooy fi nga xam ne fi gën a suufe fa la nekk ñoomal al munaafiquuna al kibaar mu ne kon nag walan tajida te gis nga nag te bu ñu fa duggee walan tajida lahum doo leen fekk te doo leen trouver nasira ku leen di dimbali ba tax du ñu nekk foo fële du ñu dugg safara du ñu yem ci dugg safara mais fa gën a metti loolu kenn manu leen cee dimbali ba duñ fa ne mu ne illa alladhina taabu ba mu des ñi nga xam ne ñoom tuub nañ fii ci kaw suuf laata ñuy dee wa aslahu génn ca seen naafiq ga te ñu yëwénal ginnaaw lu bon lañ doon def ñu def palaasam lu baax wa'tasamu billah te ñu moy ci borom di tabaaraka wa taala te am kóolute ci moom wa axlasu diinahum lillah ñu daal di yéwénal daal di sellal diinahum seen tëralin ak seen doxalin wi ñuy doxal ci lislaam bi fii lillaahi seen dundin wi lillaahi loolu lépp ñu jébbal ko ngir seen borom tabaaraka wa taala mooy génn ca la nga xam ne noonu la leen melala woon ne gaa yi yuraawuna naas foog ñu génn ci yooyu nga xam ne lépp lu ñuy def rek ñu ngi xool nan la ko nit ñi gisee nan lañ ciy commande commentaire mu ne nag foog nag ñoom seen diine ñu nekk ñoo xamante ne nii wax la suñu tal ñu sellal diinahum seen dox yu yi ñu war a yi ngeen digal ci diine jii ñu koy jëf mu set wecc ngi lillaahir borom bi tabaraka wa taala mu ne fa ulaayika gaayoo yële ma'al mu'miniin ñoom nag bu ñu tuubee ba def lii léegi bokk nañ ci way ngëm yàlla yi wasawfa taxasib na yutillahu borom bi daal di jox al mu'miniina ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yi ajran ta'zima gu màgg a màgg muy àjjana ak lu ko raw ñu ne nag maa yafalu llahu bi adabikum moo borom bi tabaraka wa taala lan lay def sax ci mbugal leen in shakartum bu deen yéen da ngeen a sant seen borom wa amantum ngeen gëm borom bi mooy du leen mbugal lan lay doy borom bi di leen mbugal bu deen a gëm ngeen nekk ngeen ñoo xam ne da ngeen di sant li leen borom bi tabaraka wa taala defal xéewal yi ngeen ko koy sante te daal di koy gëm mooy du leen mbugal wa te borom bi nekk na te du den di nekk shaakiran ki nga xam ne mooy sant mooy ki nga xam ne mooy sant jëfi ñi nga xamante ne nii ñooy jaamam yi buñ ko defalee lu baax mu daal di leen fay yiiw buñ defee lu baax te loolu yokk ko dara mu daal di leen foye yiw alima ah, mooy ki nga xamante ne mooy ki am mooy ki nga xam ne moo fees ak xam-xam mooy ki nga xamante ne nii xam-xamam lépp daal di la peeg mu ne laa yuhibbu llahu borom bi tabaraka wa taala nag soppul aljahra bisu mooy li nga xamante ne nii di di di di feeñal li nga xamante ne nii mooy lu ñaaw di wax ju wax ju ñaaw di ko feeñal ak jëf ju ñaaw minal qawli walaa ci wax mooy ñab borom bi soppul te bëggul aljahra di feeñal di bi bisu i ñaw lu ñaaw minal qawli ci wax illaa man zulim lu dul koo xam ne dañ ko tooñ wa kaana taborom te borom bi tabaraka wa taala moom de nekk na te du dañ di nekk samian aji déggaakoon aliman aji xamaakoon lële bon wax yi bari na ci laa yuhibbu allahu bi suu i minal am ñu ne loolu mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne dafa ñëw ak gan la ndax yonent ma lay saar saam xamaloon nañu ne gan gi daa mooy ki ñëw ñu war koo gane daa am daa am na àq ñu ganale ko ñetti fan léegi nag bu dee waa ganalewu ko waa ji dem jéebaane ko ne waaja ba ma demee këram defaluma dara ñu ne loolu moom loolu daraa ci newul voilà mu dem jàmbat ko loolu noonu loolu la boroom bi di wax xam nga loolu neexul waa ji voilà mooy neexul <laughs> ak nayam mu koy digal waaye borom bi ne loolu ah, xamal lulim ndax dañ koo tooñ ak xam yooyu muy ganale ko waa ji defu ko voilà léegi nag mu dem jéebaane ko am na yeneeni wax yoo xam ne am na ci wallahu ta'ala alam mu ne in tubdu bu ngeen feeñalee xayran yiiw aw tuxfuhu wala ngeen nëbb ko aw ta'fu an su wala boo ngeen nekk ñoo xamante ne da ngeen di jéllale tey jéggale lu ñaaw luñ leen def fa inna allaha kaana na ngeen yëg ne borom di tabaraka wa taala moom de nekk na afuwa koo xamante ne nii aji jéll laa koon la de moo leen dàqulu loolu lépp mooy boo bëggee yow boroom di di la jéggal del jéggal nit ñi moo taxoon mu ne woon man satara <clears throat> musliman satarahu llahu yawmal képp koo xam ne dafa suturaal ab jullit boo xam ne gis nga muy def lu dul noonu nga daal di koy suturaal borom bi dina suturaal yawmal qiyaam waaye man farraja moo leen kurba yow min kurabi dunya farraja allahu anhu kurbatan min kurabil aaxira aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne fexe nga daal di fenqal daal di kër jëlal ab jullit boo xam ne daa newoon ci ay problème loo xam ne ay weñ so yu mag daal di koy dal yow nga fexe yu metti yooyu koy dal nga daal di koy fenqal fenqal ndax moo xam bu dee alal la laajoon nga daal li ciy def sa alal ba loolu location wam bi mu fayuloon ñu nar koo dàq par exemple nar koo génn këram ak njabootam nga fayal leen ko wala bu dee présence mooy nit ku koy déglu parce que loolu dafa am solo nopp bu lay déglu ak nit ñi ñu bañ laa bàyyi noonu mel ni kenn faalewu la ka nga xam ne pare na woon di la déglu di ñëw di la seetsi kooku nga xam ne loolu lu màgg lay waaj lay tegg ci moom ci coono yu mu newee mu ne borom bi ñoom kooku dina ko fenqal ay problème yu rëy yoo xam ne yawmal qiyaam yu koy dal la kon nag mu ngi noonu kon xaafuwan qadira ko nekk na koo xamante ne nii moom borom bi tabaraka wa taala ku capable la ku man la de innal ladina gaa yi nga xam ne nag yakfuruna ñooy weddi billaahi ci borom bi tabaraka wa taala wa rusulihi ak yonentaam yi alayhim salaatu wassalaam wa yuriduuna tabar ba pare ñu nam ay yufarriqu bayna allah ñu bëgg a tàqale diggante yàlla tabaraka wa taala wa rusulihi ak ndawam yi alayhim wa wassalaam wa yaquluuna ñuy wax nu'minu ñun de gëm nañ bi ba'din am ñun daal gëm nañ ñenn ñi gëm nañ lenn li wan nakfuru ta weddi nañ bi ba'din ci ñeneen yi wa yuriduna ba pare ñu namm ay yattaxidu ñu jàppe bayna zalika ci diggante lii daal mooy daal di tàqale diggante yàlla ak ndawam yi naan kii lañ gëm weddi nañ kee Seydina Muusa lañ gëm kantaa Seydina Isaa ak gaa yooyu gëmuñ ci dara mooy lii mooy yahuud yi léegi bëgg a jàppe loolu aw mu ne ñooñu ñooñu diggante nii daal sabiilaaw yoon mu ne wulaayika gaa yooyu yële humul kaafiruuna haqqan ñooy dëgg dëgg yéefér lii moo tax képp ku naan la chrétiens yi ak juif yi ñoom ak juif yi ay ay gëm nañu mooy kooku wallaahi bu dee ko xam la naafiq la voilà bu dee ko xam la wax lool naafiq la parce que alquran wax lu leer ci suuratul bayyina du leeraloon nañ ak feneen mooy gaa yi nga xam ne te ñii borom bi di wax mooy ya mooy yahuud yi ak naafiq ak ak chrétiens yi nga xam ne ne yahuud yi dañ ne ñoom gëm nañ Seydina Muusaa ñok Seydina Daawuud ak ñooñu alayhi salaatu wassalaam mais gëmuñu Seydina Isa kanta nasaraan yi ñoom ñu ne gëm nañ ñëpp Seydina Muusa ñëpp ak Seydina Isa mais gëmuñu Seydina Muhammad alayhi salaatu bi ñoom lay wax nii ne ñoom ulaa'ika gaa yooyee humul mu'minuun humul kaafiruuna haqqan ñoom ñooy dëgg dëgg ñi nga xam ne ñooy yi waatat naata préparel nañ lil kaafiriina ñeel yéeféer yi adaaba mbugal muhiinaa goo xam ne moo leen di doya dal walladina amanu kantaa ñi gëm seen boroom tabaraka wa taala kantaa ñi gëm billaahi ci boroom bi wa rusulihi ak ndawam yi alayhimu salaatu wassalaam walam yufarriquuta duñu taqali de bayna ahadin minhum diggante kenn ci ndawam yooyu naan bëgg yow tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba tax nga mel ni waaye waxe noo xam ne ñeneen ni kenn du ci yonent loolu nag loolu dug yoonu njub voilà yoonu njub mooy borom bi moo leen def ñoom ñëpp ay yonent man nga ne yonent bi alayhi salaatu moo gën ñëpp waaye loolu du tagge loolu du tagg moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax la tatruni la tutruni kama atratil yahudu an al nasara isa leen ma tag a tagg di ma jox naan damay jox yoo xam ne ba jox ma loo xam ne yelloo ma ko ba pare loolu comme ni nga xam ne noonee la ko yu nasaraan yi chrétiens yi defe Seydina Isa ibn Maryam biñ nee doomu yàlla la wal iyaazu billah moo tax loolu la lan moo gën a simple ñu wax li suñu borom wax ñii maa leen yónni inna arsalna Nuuhan ñoo yónni Nuux Seydina Nuux kan moo ko yónni ku dul borom bi yonent la lu tax nga bëgg wax na yonent balay sa sa baax na fokk yow nga bëgg mel ne mu doo ko wax lu leer mais fexe wax comme si ñoom duñu yonent baal yonent bi kese moo yonent loolu demewul noonu voilà loolu du dëgg ku la ko wax waxul lu am voilà affaire bi lii suñu borom moo ne maa ay yonent lañ ñii nga gëm innal ladina ñi nga xam ne ñoom lan la ñuy def dañuy gëm voilà dañuy gëm lalla walladina amanu billahi wa rusulihi ak ndawam yi te lool mooy profession de foi di nekk ci amana rasulu comme ni ñu ko fi tudde woon ca fee si jeexitalu suuratul baqara kon nag mu ne walladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm billaahi ci boo yàlla wa rusulihi ak ndawam yi walam yufarriqu te du ñu tàqale bayna ahadin diggante kenn minhum diggante ñoom fa ulaay mu ne ulaayka gaa yoo yële sawfa yutihim xëlséef na leen a jox